Euh, hadis bii nag hadis bii am na mbir mooy hadis bii bokk ak li nga xamante ne mooy hadis bi ñu gisoon bu imaam ibn Sahl ibn Sahl as-Saa'idi bokkuñu bim naan yonent bi alayhi salaatu salaam te moom la ci teg waaw dina dinañ dinañu ko gis dinañu ko gis mooy Sahl ibn Sa'd si jotoon nañ ko gis hadis boobu mu ne dañu andil yeneen utiya rabbi eh, anna rasulullah sallallahu wa sallam utiya bi sharabin fa shariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an ashyakh ute naag hadis parce que ku mel imam ibn Tin hein moom dafa jàpp ne hadis boobu bii la waaye bokkuñu waaw eh, ak hadis bi Ibn Abbas ci boppam surtout hadis bi Ibn Abbas tamit doon wax te boobu la hadis boobu ah, imam ibn Abbas ci boppam da koo nettali comme ni ko imaamu Tirmidhi solowee mu ne damaa dugg man ak Xaalid ibn walid dugg ci suñu ma ñun ñaar ñëpp di Maymuna waxoon naa la loolu leeroon na woxoon naa la hadisu sayyidina may sayyidatu Maymuna radiyallahu anha ak yaayu Mawlana ibn Abbas ak yaayu Xaalid ibn al-Walid ñoom ñoo bokk bàyyi ñoom ñëpp al-Haaris leen jur sayyidina ibn Abbas ne damaa dugg man Xaalid dañoo dugg man ak Xaalid ibnul Walid fekk yonent bay saa saam lañ àndaloon biñ ñëwee ñu jox ñu indi leen benn ndab boo xam ne dafa defoon soow yonent bay saa saam naan te ci ndejooram Xaalid moo ne woon ci ci càmmoñam man ma nekk ci ndejooram moo Xaalid nekk ci càmmoñam léegi yonent bay saa saam ne ma ah yow de laa war a jox bi mu naanee ba pare waaye est ma permettre ma jox Xaalidan ah yaa war a naan de waaye fa in shi'ta asartu biha xaalide asarta biha ah boo bëggee nag ah nga ëppal nga bàyyi ma jox sa benn <laughs> sa bàyyi tax bi xaalid naa la sëy naa xaalid cousin wam la waaw ah, ndax seen yaay yi ñoo bokk bàyyi ko wax ah mu ne wee eh, yonent bi saa salaam man nag nekkuma koo xam ne damay ëffal sa desit kenn mu daal di ma koy jox xadiis boobu wute naa xadiis moo xadiis sëy naa saxli bi dëgg la benn la te hadis boobu am nañu doon wax naan am na riwaay bu ñu la ne woon euh, que ne Seyna Abu Bakar euh, ci la waaw muy Ibn Abi Hazim moom moo ko solo jële ko ci baayam ci hadis Seyna Sall bële waaye loolu noonu imaam Ibn Abdul Bar dane loolu njuumte la hadis Ibn Abbas boobee mukk Ibn euh, Seyna Siddiq bokku ci woon. voilà ashiyax yooyu ñoom Seydina Xaalid ibn Walid dëgg la ci la woon ak ñeneen waaye li leer mooy nettali boobu bokkul ak nettali Seydina Anas bi ndax lii leer na Seydina euh, Sahl ibn Sa'd muy nettali ak Seydina Ibn Abbas benn la voilà mooy loolu kër Sayyidatu Maymuna la alors que kër la Abu Talha kër ñoom yaay Anas <laughs> loolu rek leer na de loolu moom bokkuñu ah voilà parce que imam Ibn Tin dane arabi bi mooy Xaalid ibn Walid inna al arabiya Xaalid <laughs> kaw kaw bi mooy Xaalid waaw mais suy <laughs> Xaalid du kaw kaw <laughs> waaw ñoo tax ñu ne boroom xam-xam bi waaye yow ku mel ni Xaalid ibn Walid nu ñuy kaw kaw la non seulement nettal yi bokkul parce que Xaalid lëli kër Sayyidatu Maymuna la comme liñ la waxoon biir xujuraatu Rasulillah kër yonent bi la woon alayhi salaam lii kër Sayyidina Anas leer na en plus nga naan kaw kaw bi mooy Xaalid la sëy naa Xaalid kaw kaw la oui attention ah <laughs> <laughs> moom la euh, euh, dafa siiw siiw boo xam ne kenn du nekk sëy naa na su taxaw naan benn kaw kaw te du kaw kaw <laughs> Abu Sulaymaan Xaalid ibnul Waliid borom falaa qarrat ayunul jumala waaw yal na ba mu ser ba tu tàppet yi <laughs> waaw waaw sayfullah sayfullahi almaslul jaa si yàlla ji ñu bocc ci kanamu yéeféer yi di leen cor saa su <laughs> léegi kon xadis bii nii masala yi waxoon nañ ci bi ñuy gis xadis sayna Sahl ibn Sa'd bi mu ci teg nga xam ne ñu ngi ko gisoon ci xadis numéro cinq cent soixante-neuf moo tax euh, je pense que c'est pas li gën kii di ko di waxaat loo xam ne gisoon nañ koo pare voilà moo tax loolu bon euh, euh, bon cinq cent soixante neuf foofu lañ kon lañ ko gise woon moo tax jaru ñu fi jaaraat masala yi nga xam ne lan mooy ki nga xam ne day naan même bu dee daa am ñu tedd ñu gën a ñu gën a tedd ci mbooloo mi nekk ci ci càmmoñam loolu teewul ki ñu war a jox parce que gis naa yenn suraax yi di euh, wax lool mais mu nekk loo xam ne man xaw ma loolu ñuy wax ku ñu ko jële waaw yow di saraa xadis bii nii xadis bii nii ak li ko yonent bari saab saab wax ni mu leere yow nga ne xadis bi dañ ciy jàngale nit ci buy naan euh, am ñu tedd wala yooyu nekk ci nde ci càmmoñam ah, am ñeneen nekk ci ndejooram moom ci ci càmmoñ bi lay tàmbali lool nan lañ ko mën a waxee alors que yonent bari saab saab def le contraire fii loolu laa xamul loolu wax jooju fan la mën a jógee alors que aji wax ji mu ngi sara hadis nga xam ne yonent way sa salam Seydina Abu Bakar moo nekk ci yesaanam ci càmmoñam ko jox ko waaw mooy nan ngay mën a gise lii hadis bi leer euh, euh, euh, aji wax ji ne as sunnatu <laughs> sunna mooy ah, fi taqdim ash-sharabi wa ad-diyafati wa ghayriha an yabda bi ajalli man fi al-majlis man ala yamini wa hakada wa in tasaawa man fil majlis yabda'u bihi ala yamini al mudif wa in kaana ahaduhumaa qad talaba al maa fa yabda bihi thumma bi man ala yamini loolu noonu wax jii laa ne man wax jii laa xamul nan la ko nit fan la tegu waaw kene lii sunna mooy nit ki buy naan wala muy daganale mooy mu jiitale ki nga xamante ne moo gën a màgg ku nekk ci ndaje mi waaw ci nekkoon ci ndaje mi fii ki fi gën a mag ginnaaw yonent bay sa sa du Seydina Abu Bakar moo tax Seydina Anas bi gis riwaay yooyu yëpp moom lay njëkk a tudd ne mu ngi fi te Seydina Omar xam ngënee la ngoog moo tax mu mu mu ragaloon yonent bay sa sam jox ndax xam na sunna yonent bi alayhi salaam ci wàllu ndejoor loolu moo tax Seydina Omar ci boppam ba mu gisee yonent bay sa sam naan ba pare bu koy junj Abu Bakar naan ko Abu Bakar nag yooyu waaye teewul kooku gën a mag est sa moom la jox joxu ko kaw kaw bi la te li lool loolu imaam Ibn Jawzi wax gisoon nañ ko ci hadith Seydina imaam Seydina Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu voilà te pourtant lu même loolu moo xew ci côté Seydina Xaalid bu dee riwaay bi ne ashyaax ya ashyaax yooyu nettali Seydina euh, Xaalid bi que ne ashyaax yooyee ñu ne Seydina Abubakar ci la woon te wax nañ la sànq ne al imaam al euh, al Haafiz Abdul Barr al andalusi am namar yi nee na loolu moom c'est loolu loolu jumte la waaye buñ jàppoon ne kon Seydina Abu Bakar a kon moo ci gënoon a tedd moo ci gënoon a tedd waaw te pourtant yonent may saa saam dafa laaj ndigal Seydina Abu euh, Ibn Abbas ne ko est du ma jox ma jox Xaalid wala ma jox keneen mu ne duma la man moom du ma du ma du ma ëppal sa desit ket waaw kon léegi lii lépp nan lay mën a leere aji wax ne moom euh, bu boobaa kiy naan wala kiy ganale après day xool ci gën a tedd ci mbooloo mi mu jox ko loolu moom gisuma dalilam waaw ginnaaw bi xadiis yi leeree nañ yonent bay saa saam bàyyi sangu waa xeet bi sangu saxaaba yi di Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu jox ko jox ko ba pare Eh, eh, ki nga xam ne mooy kaw kaw bi moo tax na Anas gis nga hadis boobu mu mu ne yonent bay saa saam ne fal al aymanuun al aymanuun al aymanuun Seydina Anas ne fa hiya sunna fa hiya sunna fa hiya sunna voilà tàmbalee ndejoor yi tàmbalee ndejoor waa ndejoor waa ndejoor waa ndejoor Seydina Anas ne loolu fa hiya sunna loolu mooy sunna loolu mooy sunna loolu mooy sunna moo tax façon yu wax yu mel noonu ngay dégg ku ko man di wax loolu bu mu la bind ci lii nga xam ne moom la yonent bay saa saam wax dafa lu mu màgg màgg màgg waxoon nañ la ba ñuy gis hadis boobu ne waaw bu dee lu mel noonu la man ngaa laaj voilà comme ni yonent lay sa sam def ñi féete dejoor nga laaj leen ah waaw suñu gan gi de xanaa wala kilifa gi diw ah, xanaa di ngeen ma may du ngeen ma may rek ma tàmbalee ci moom voilà yu mel noonu mooy yow def nga lu yonent lay sa sam defoon mii ñëw rek jël jox leen alors que kii ñi ñii ñoo nekk sa dejoor ak nu ñu man di mel parce que xaw kaw bi baax na ba tudduñ turam mais yonent may saa sam moom la jox waaw ne fal ayman waaw te joxul Seydina Aboubacar non seulement joxul Seydina Aboubacar mais joxul Seydina Omar mi nga xam ne tamit sikk nekkul moo gën a màgg ki nga xam ne mooy kaw kaw bi kon loolu moom képp koo xam ne gis nga wax yu mel noonu waxu yorent may saa saa bu xasee leer du ñu ko jënde waxu keneen kaa inan man kaan ko ku man di doon voilà ak nu man di layale mbir mi ginnaaw bi mbir yi leeree mbir yi dafa leer quoi waaw wallahu taala alam kon mu ngi noonu hadis bii kon lépp loo xamante ne nii waroon nañ ko cee gisoon nañ ko ci hadith sayna Sahl ibn Sa'd boobee radiyallahu taala anhu wa ardaa mooy hadith boo xam ne bu màggi mbir la waaw bu màggi mbir la boo xam ne yonent bay saasaar jàngal nañu ci kon kii naan euh, euh, boobu nag waxoon nañ la bu dee xaqu diyaafa ci kaw wax ji ne diyaafa bu dee am gan la bu booba euh, am na nooy dégg le fait ñu jàpp ne dañoo war a jiite gan gi parce que moom dafa am euh, dafa dax ndax ad yaafatu salaasa li yonent bay saa saa waxoon mooy le fait que moom gan gi bu ñëwee da war a yulli sa dayok coono lu ëpp li nga doon def waaw bu tombeeg loolu loolu waxoon naa la ne loolu mën nañu ko dégg waaye bëgg koo joyal que ne ci ganaleeg ak lépp lu ñuy naan ak lépp fu ñu man di nekk te dina màgg bu fa newee moom la ñuy jox bàyyi ki nekk te féetewul ndejooru kii naan loolu laa ne gisuma fu mu tegu ci laa wax ci waxu yonent bay saa saa même bu dee yaa fa loolu mën nañ ko dégg ndax àq yi yonent bay saa saam wax moom la am jël ko di jox keneen bàyyi ko amaana loolu mu fel la xam tuuti te bu boobaa ni koy defe du dadee tëdd ko jëm ci moom li gën te loolu la ñu yonent bay saa saam jàngal mooy laaj ko taalibe ña fa ne ne leen ah ñu ngi leen di présenté wala yooyu di leen ci waat suñu gan gi de waaw masha Allah di ko dalal waaw naan gi nag teew na waaw den sàkk rek yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci ndajoor bi nga xam ne seen àq la woon ah ngeen may ma rek waaw di leen saraftu di leen ñaan waaw di leen ñaan ndax bay ngeen ma ndigal rek ma daal di jox suñu gan gi ah <laughs> waaw allahu akbar kon loolu mooy li nga xam ne moo dëppook sunna waaw lu dul lii moom dëppoowul ak moom même bu dee ci diyaafa man nga ko dégg ndax seen ndax àqam bu rëy waaye daal lii mooy li gën a mat insha allah ndax mooy li gën a dëppoo ak njàmbale njàngale rasulillahi alayhi salatu wassalam am na benn affaire bala ñu jeexal boo xam ne ci xadi xat jataay bi ñu génn dañu ci bëggoon a taxaw xaw ma lu tax ma fàtte ko mooy léegi di naan xam nga euh, gisoon nañ xadisu Ibn Abbas radiyallahu taala anhu mooy xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon deuxième xadis bi ci buntu bi sept cent cinquante yi bi mu ne wa an Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tashrabu wahidan ka shurbil ba'ir walakin ishrabu masna wa thulath wa sammu idha antum sharibtum wahmadu idha antum rafi'tum waaw sammu te ngeen tudd yàlla bu ngeen di naan loolu waxoon nañ ne loolu gisoon nañ ko ba ñuy tàmbale buntu bi léegi nag dafa def benn affaire buñ bëggoon a wax parce que buñ bëggoon a yokk foofu fàtte ko comme ni ko al imam al hafiz ibn hajar waxe mu ne wa akhraj akhraj at-tabarani fi al-awsat bi sanadin hasan an abi hurayra mu ne al imam at-tabarani de dafa soloo ci al-awsat téereem boobu ci sanad boo xam ne bu baax la jële ko ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama ah kaana yashrabu fi thalathati anfas da doon naan ci ñeenti souffle ñett ñett day naan day naan soril gémmiñam li muy naan nooyi naanaat sorilaat gémmiñam ci li muy naan nooyi naanaat ñetteel soril mu jeex léegi mu ne ida nan la ko doon defe mu ne ida adna al ina ila fiihi yusammillah bu jegedee li muy naan la muy naan ca ndab la mu nekk ci gémmiñam day tudd turu yàlla fa ida axarahu bu ko sorilee mooy ñetti yoon la koy def bu ko sorilee hamidallah mu sant yàlla alhamdulillah bismillah naan soril ne alhamdulillah mu ne yafalu daalika salaasa day def loolu ñetti yoon mooy lan bismillah naan soril ne alhamdulillah newaat bismillah naanaat soriwaat ne alhamdulillah newaat bismillah naanaat sorilaat ne alhamdulillah mu jeex léegi nag mu ne imaamul hafiz mu ne wasluhu fi ibn Maaja mu ne hadis bi cosaanam ci imaam ibn Maaja la nekk sunan ibn Maaja wala hu shahid hadis bi am na lu koy appuyé min hadis ibn Mas'ud ci hadis ibn Mas'ud inda al-Bazzar boo xam ne Seydina Abu Bakr al-Bazzar moo ko indi wa Tabarani ak imaam at-Tabarani wa axraja Tirmidi rahmatullah ala al-jamii mu ne imaamu Tirmidi solo na min xadis Ibn Abbas al-mushaar ilayhi qabla mooy bi mu bi ñu wax sànq waaw xadis boobu nga xam ne moom lañ la ne moom lañ la tuddal léegi ne moo doon deuxième xadis ci buntu bii ñu nekk mu ne wa sammu idaa antum sharibtum wahmadu idaa antum rafa'tum mu ne wa haadaa lii nag yaxtamul mooy na tudd leen turu yàlla bu ngeen di naan te ngeen sant yàlla bu ngeen arrêté li ngeen di naan bu ngeen sorilee li ngeen di naan bu ngeen ko arrêté mu ne lii nag day yenu ne an yakuna shahidan li hadith abi hurayra al-mazkur kon day appuyer man li témoin la ngir hadith sayna abu bakar biñ tudd mu ne wa yahtamil an yakuna al-murad bi fil ibtida wal intiha faqat kon loolu mën na nekk ne euh, bu ne bismillah ci njaal bén bi kese la alhamdulilah ci fin bi kese la waaye sauf que hadith bële parce que hadith boobu daa defee dëgër moo tax imaam al-hafiz naan am na shahid am na shahid parce que hadith bu wér soxlawul muy shahid moom moom wér na waaye hadis bii nii bu Ibn Abbas bi waxoon nañ la liñ ci waxoon ak moom imaamul xaafis li mu waxoon ne bi sanadin da'if ne sanadam wirul te loolu waxoon nañ la lu tax muy hadis Ibn Abbas ñaareel bi nga xam ne moom lañ gis ci buntu bi muy hadis numéro 758. kon loolu la woon mooy tudd tuur yàlla bi en tout cas hadis bële bu imaam at-Tabarani bi danaan alham danaan bismillah naan soril na alhamdulillah def ko ñett yoon loolu dafa leer ne ñetti yoon la koy def sauf que defe naa wir. ah ku gis ne loolu bon amaana yii dëgëral nañ ko nga doxe noonu wala rek muy imaam al-Hafiz wax ne mbir mi daal mooy booy tàmbale nga naan bismillah comme ni mu ñëwee ci hadith Abu Hurayra bii nga xam ne moom lañ mujjee gis euh, moom lañ mujjee tudd léegi nga xamante ne ni da ngeen tudd tur yàlla non imaam euh, Ibn Abbas wa sa wa wa wa sammu idha antum sharibtum wahmadu idha antum rafa'tum voilà kon loolu wallahu ta'ala a'lam que ne tuddul daal mooy booy tàmbale Eh, eh, eh, waxoon nañ nag Imaam an ca bële dayoon na ar-Rahmaan ar-Rahiim muñ ko ci yokkee mu gën a tee baax waaye <laughs> loolu la Imaam al-Haafiz noonu man de loolu laa gisul dalilam laa wax <laughs> bismillah <laughs> waaw ala bismillah ne bismillah naanaat ah bismillah yokk ci ar après bu mujj bi nga yokk ci ar-Rahiim ne loolu moom man dalilam laa gisul fan waaw bañ naan moo gën kon nag ak la imaamul Ghazali waxoon rahmatullah alayhi yooyu gisoon nañ ko kon ci kaw noonu kon la ñu jeexale xadiis bi léegi nag ñu daal di gis xadiis bi nga xam ne mooy bu mujj te te moom na ñu teg te boobu jotoon nañ ko gis mu ne kon al imaam al haafiz an-Nawawi muy xadiis numéro 761 dernier xadiis mu ne waan Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya bi sharabin fa shariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi ashyakh fa qala lil ghulam ata'dhanu li an u'tiya ha'ula fa qala al ghulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahada fatallahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi yadihi muttafaqun alayhi qawluhu tallahu ay wada'ahu wa hadha al-ghulamu huwa ibnu abbasin radiyallahu anhuma kon al-imamu al-hafidu an-Nawawiyu rahmatullahi alayhi mu indi hadis bi muy hadisu Seydina Ibnu Abbas non Sahl ibn Sahl wa ibn Abbas <laughs> hadiisu Seydina Sahl ibn Sa'd Abul Abbas voilà Abul Abbas radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa nañ ko bi sharabin ci am naan loo xam ne dumuy war a naan la fa shariba minhu mu daal di ciy naan wa an yaminihi te ne woon na ci ndejooram sën muy benn ndaw wa yasaarihi te ne woon na ci càmmoñam ashyaakhun ay mag voilà ay mag ñoom ñëpp ay sahaaba fa qaala radiyallahu anhu fa qaala mooy wax lil ghulaami ñeel ndaw ne ko ata'danu lii ndax man nga ndax danga may jox ndax danga may permettre ah ndax danga may jox permission ndax may nga ma an ontiya ma jox haula ñii nga xam ne ñoo nekk sa càmmoñ te nekk ay mag fa qaala al ka nga xam ne mooy ndaw la daal di wax ne laam déedéet wallahi war naa ko ci yàlla li tax nag mooy laa man de nekk wa usiru di ëffal bi nasibi minka ci li nga xam ne mooy sama cër bu jóge ci yow loo xam ne ci yow la jóge tukkee ci yow rasulullah mu nekk sama cër man mii di jeune bi duma ko ëffal bàyyee kook ahadan kenn ak kokku man di doon ba mu ko waxee nag mu ne fa tallahu fa tallahu qawluhu imaamu Nawawi ci suuf mu ne qawluhu tallahu mu ne wax ji nga xam ne moom la wax ne tallahu mooy ay wadaahu mu daal di koy teg kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy teg mu kan moo ko teg rasulullahi dawal yàlla di sallallahu alayhi wa sallama fi yadihi ci loxo gone boobale sën boobale mu ne muttafaqun alayhi al imamu alhafidu al-Bukhari abu abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibnu al-Mughira ibnu Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari moo ko soloo na ko noon al-imaamu Abul Husayn Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima léegi al-imaamu an-Nawawi ca suuf mu ne rahimahullah wa hadha al-ghulam jeune bi ñu tudd fii muy ndaw li ñu tudd ci hadis bi huwa ibnu abbas mooy doomu abbas yi di abdallah ibn abd ibn abbas ibn abdil muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma voilà hadis bii lañ doon tudd moom la mujjee hadis bi nag gisoon nañ ko ci chapitre bi nga xamante ne mooy chapitre 63 baabu tanafusi fi umuril axira wal istiksaari mimma yutabarraku bihi gisoon nañ ko foofu moo doon xadis bi njëkkoon a indi mu doon xadis numéro ta ah, te foofu li mu wax fii rek la fa waxe noonu la ko indee woon te masala yi ñu doon wax même ci bi jiitu léegi xadisu Seydina Anas waxoon nañ la foofu la ñu ko gise woon kon nag insha allahu taala dañuy yem nii xanaa bu ñuy wax rek lëkkaale ma buntu bi nga xam ne moom la am ak ba la ñu jóge mooy ne yeneen bi aleyi salaatu mooy wa eh, fi mu ne wa istihbaabi idaaratil ina ni mu tudde buntu bii nii muy chapitre cent onze sopp guñ sopp nit ki di joxe ndab la alal ayman fal ayman bandal mubtadi ci tàmbali mu seet ñi gën a nekk ndejoor ci moom mu tàmbali leen a jox ginnaaw moom bi mu jëfandikoo ba pare kon loolu mooy lëkkaalin fii yonente bi alai bi nga xamante ne nii ci la euh, ndaw loolee nekk ndejooram ah ndax ay mag ci saxaaba yi ñu ngi càmmoñam waaye da na laaj daa laaj ndaw la ndaw la ne ko ah man nag du ma jënde du ma la gënale ci kan kon nag moom waa ji jël te loolu waxoon nañ la qa'idatu ala isaara fil qurab amul ëffalaate amul gënalaate ci wàllu jaamu yàlla ci hadis yu mel nii la ko euh, lépp lu lay jegeel yàlla doone naa toog biw ah doom demal def ko voilà comme ñu taxaw ci sàppe ci kanam ndax yeneen tubaab yi sax nee na bu ngeen xamoon li ci sàppe bi première sàppe da ngeen di du ngeen def lu dul da ngeen di tegoo ay bant voilà du ngeen def lu dul tegoo ay bant voilà kon loolu nag ñun ñàkk koo xam moo tax defuñu ci tus voilà dara lañ ci deful da ngay gis benn waaye comme niñ ko àgg wax pour lu confort de son ndigg mu téela ñëw ci jàkka ji moo am àjjuma la lool seet fa poto ba nooy fa poto ba nekk mu ñëw toog ngir bu xawee julli ñaari rakkaam daal di mën a wéeru fii jëmale nag waaw bàyyi nag sàppee ca kanam kenn nekku fi moom moo jëkk a ñëw waaye mu xañ boppam gëneelu toog ca kanam ndax lan pour le confort de son dos pour le confort de son digg léegi nag bu dee daa metti yenn metti yi new tapi yi nga xam ne tapi yaloo xam ne dañ ciy mën a wéeru waaw am na tapi yoo xam ne léegi da koy lal man cee man boo jullee ba pare nga yëkkati ci ginnaaw man a cee toog wéeru voilà na ut loolu voilà na investir loolu mooy investissement bi baax laa wax mu investir ci loolu moo gën muy bàyyi kanamu sàppe bi te day teel a ñëw moom day d'abord teel a ñëw alhamdulilah ñëw ba foofu lu nekk ci kanam nag mu daal di koy yàq ndax lan laa isaara fil qurab bu defee benn euh, benn place yow amul euh, gis ñii di dem ñi naan no euh, saa na diw jegesil imaam bi naan na am ko dugg fii nga gis gaay di xoolante sawaay demal kii naan demal parce que dañoo parce que dañoo yàgg xamul moo tax parce que dañoo xamul moo tax bu ñu xamoon doonu ñoon def loolu voilà bu ñu xamoon ne la isaara fil qurab lii al imam ibn abbas def ne ah man nag yonent way sa salaam man nag moom du ma du ma ëffal lu des jóge ci yow moom duma ma ko ëffal kenn du ma ko bàyyee kenn ah yonent way sa salaam jox la ko loolu da yi nga delluwaat ci li ñu waxoon ci hadis bi ñu génn léegi loolu lépp di wane ne loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu ak ña fa nekk nu ñu man di màgg mooy ki nekk ci ndejooru kii naan kooku la war a tàmbalee bu bëggee jox ñeneen na leen laaj na ko laaj wala ñooñu wala moom ka fa ne ndigal bu ko ci joxee falillah alhamdu bu ko ci joxo it mu xam ne kazalika sunnata bu mu merawaaji waaw loolu it dafa am solo waaw <coughs> non seulement moom bu mu ko mere waaye ñeneen ñi nga xamante ne waa ji na ne moom ah man nag lu jóge ci yow lu tukkee ci yow moom duma ko bàyyee kenn ñeneen ñi buñ ko mere dañoo war a xam ne waaw dañ koo war a sax ñee ne est xale bii moo xam yiw waaw waaye di ko jéppi muy génn ngeen koy ciipatu di ko jàppal parce que wañ demee kër sëñ ba ah, moom mu nekk ci ndajooru sëñ bi sëñ bi ne di ko laaj njir mu jox ñu mu naan déedéet ñàkkub taalibe ñàkkub yar ma ne la bàyyi li nga nga ñàkkub taalibe kooku amuk taalibe nga naan lan doo bàyyi seen wax yi ngeen di wax moo amuk taalibe te moo am xam-xam te loolu la Ibnu Abbaas defoon ci kanamu yonent bay sa sab te yonent bay sa sab wax ko lool te mag ñooñu fa ne woon kenn waxu ko woon lii ngay wax nga xam ne du sunna du dara waaw waxi rëy kese la ban ñàkkul taalibi ñàkkul taalibi daa xam moo tax waaw daa xam que ne lii la war a doxal mooy la isaara fil quran ndax xamu ngeen ko looloo tax euh, image yu désolation yi nga xam ne moom laa doon wax léegi ci jàkka yi feneen ah nga ñëw ku nekk lu baax gaa yi ñëw leen def ku nekk di xool keneen aywa saa demal ci kanam non demal demal demal demal gaa yi di ko puusante demal demal demal demal demal alors que yooyu kenn du ci ëffalante kenn du ëffal kenn kon nag ci kaw noonu